rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci xadis bi njëkk ci fil baab saani uh, uh, baabu sabr ci buntu ñaareel bi di buntu muñ. mu doon xadis bu njëkk de xadisu ñaar fukk ak juróom muy vingt numéro vingt cinq ba nga xam ne al imaam mu ngi ko jële woon ci Seydina Abi Malik mu ne woon moo doon al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ñëwoon nañu euh, bi muy wax Yonent mi alayhi salaatu wa salaam dane at-tuhuru shatrul iimaan ñëwoon nañu kon xadis boobu ba ak ba waroon a gis gisoon nañ partie bu njëkk bi inna at-tuhuru shadrul iman alhamdulillahi tamla'ul mizan fa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayka foofu la jeemoon kon ñu war a jàll kullu nnaasi yaghdu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ci ne kullu nnaasi yaghdu ah ñépp ñi ñépp xëy ñu ngi xëy waaw nit ñépp ñu ngi xëy nag ci lan lay ci lii mu ngi xëy nag mooy lan mooy nit koo xamante ne ni yow ba nga majeure te nga xëy waaw bi nga àggee l'âge de la majorité ci l'islam yow ci nga xëy mu ngi mel ni yow dañ laa lan lañ la defal dañ laa jox <laughs> ah? dañ laa jox comme ça salle d'examen la mooy salle d'examen bi dina mag mooy àddina bi ndax borom bi moom bindul asamaan seeg suuf si inna ja'alna maa ala al ardi zinatan laha linabluwakum linabluwahum ayyuhum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala borom bi ne dañoo def maa ala al ard lépp lu ne ci kaw suuf si rek zinatan laha mu nekk loo xam ne day taaral suuf si taar la ngir suuf si lu tax mu ne li yab li li nabluwahum ngir ñu nattu leen examiner leen saytu leen ayyuhum ana kan ñoom ci nit ñi ahsanu amala moo gën a rafet jëf kon ba nga majeure dafa mel ni buñ ko mënoon a gam-gam leeg suñu salle d'examen yi jox nañ la feuille jox la bindukaay sujet bi nag xam nga waaw mooy lan alxuraan ji nga xam ne moom lañ la jox fexeel di conforme ak moom mooy di dëppook moom say dal say yëngu say lépp nay conforme ak alxuraan nay nay mel ni li alxuraan digle foo gis yaa ayyuhal ladina amanu toqal eh, eh, xerawlul diglul ngir xam la muy wax bu dee ay digle la nga nekk ca bu dee ay tere nga sori ko waaw ci salle d'examen la nga nekk waaw soo tarak salle d'examen bi jamo jamono ju nekk mën nañoo nangu sa feuille waaw xam nga suñu salle d'examen yi ndeysaan ñiy def terminal buñ duggee ci salle d'examen bi ñu ne quatorze heures heure d'anglais l'examen d'anglais ci waa waa waa waa série L yi wala sax S ñoom ñëpp quatorze heures pile ñu joxe feuille yi ne une heure wala deux heures de temps la xam nga loolu dañ la koy wax yow xam nga ñaata waxtu ngay def ci biir salle en tout cas lañ lañ lañ teg ngir examen bi mais sauf que bii nag moom yàlla. kenn la waxul kañ waaw ñu ëpp ci nit ñi xamuñ kañ la bàyyeekoo ci kaw suuf kañ la seen heure examen boobu di jeex waaw loolu ay àpp la ku nekk nag àpp bi la yàlla jox bokkul ak bi jox keneen waaye man na sax bokk waaw man nee na ba ñu juddoo waaye seenu àpp mooy yem ñoo mooy bokk waaw da gis ñoo xam ne kii jóge fële ab ab australien kii jóge Paris ñii jóge Lyon ñii jóge euh, senegal ñu jóge Afrique du Sud ñu daje ci benn aéroport jëlandoo fa bopp ñu dem avion ba daal waaw crash ñoom ñëpp ñoo bokk bés bi seen examen jeex waaw ñoom ñëpp te ndax keefe xam amaan xamante wuñ diitu xamante wuñ dañoo da avion ba leen boole wala car bi ñu moo leen boole car bi ñu moo leen boole ñëw nañu Dakar kii moom wàcc jóge kii wàcc jóge ne ku ñu jëla oto yi waaw ku ci nekk manoo wax turu ci nekk sa wet boo moytuwul ngeen di dem suñu borom daal di def yemala fa oto ba waaw pëno ba toj oto ba këlbët ñëpp génn àddina wala ñu bari ñooñu ñoom seen seen jour examen fi jeexe fiñ nangoo seen feuille ñoom ñoo ko bokk rek te kat juddu woon mooy eh, kii mu ngi juddu mille huit cent cinquante kii mu ngi juddu mille neuf cent trente eh, eh, vingt sept kii mu ngi juddu mille mille mille neuf cent quarante et kii ay deux mille borom bi yemale seen examen benn bés bi bu àddina bi borom bi waxul kañ la nga jóge bés bu ne man nañoo xëcc sa fëy te xëcc sa fëy mooy jël nañ sa rox ñu dellu ca lam doon wax ne eh, bu boobaa nag képp ku travaillé wul woon ba gis malaaka bi ne cëpp na jonn mooy professeur bi nga xamante ne nii moom mooy surveillant bi nga xam ne moo leen di surveiller waaw suñu borom loolu lépp la def moo tax yooyu dañuy war a jàngal bu ñëwee ci salle d'examen yi wala gis gone yi di dem ci salle d'examen yi waaw wala nga dem yow man mi di di ci loolu lépp dalaa war a jàngal daarul aaxira waaw keni ndaxa gis nii nga xam ne boo dem da ngay waajal sa bopp lan moo ñu teree ñun waajal suñu bopp ah lan moo ñu teree waajal suñu bopp ngir examen boo bële kullu naasi yaghdu waaw yeneen ci wàllu saabsaab ñëpp nit ñëpp dañuy xëy waaw dañuy xëy de ku xëy yaa ngi ci dara waaw moom amul safiko moom ku xëy rek yaa ngi ci dara kullu naasi yaghdu léegi nag lii waa fa baa'i'un nafsa nit ku ne day jaay bakkanam ku xëy rek yaa ngi jaay sa bakkan léegi nag ñaari façon nit a am soit bakkan boobee mooy fa mu'tiquha mooy waajay jaay bakkanam daal di koy jaay lu ko goreel lu tax bakkan bi gore aw wala nga gis keneen ki moom lu muy def muubiquha mooy mu alal bakkan bi waaw Allahu akbar daal di koy condamné ci ak mbugal mu dul jeex loolu mooy la kullu nnaasi yaghdu fa baa'i'u nafsihi fa mu'tiquha aw mubiquha mooy képp koo xamante ne ni yow saa boo xëyee xamal ne sa bakkan nga xëyee am na ñoo xam ne dañoo jël seen bakkan jaay ko borom bi tabaaraka wa taala waaw inna allaha ishtara min al mu'minina anfusahum borom bi nee na inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ishtara moo jënd minal mu'minina ci way ngëm yàlla yi anfusahum seen bakkan yi seen bopp waaw waaw kon nag ñooñee ñeen na ngoog nga xam ne ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo joxe li nga xamante ne mooy an anfusahum waaw borom bi jënd ko ci ñoom même dee ne ñoom dëgg-dëgg xam nañ ne amul lu ñuy jaay de ah ah waaye borom bee ko tudde noonu ne moo jënd minal mu'minina ci way ngam yàlla yi anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ñu jàppe ko noonu lim leen ko wax xam nañ ni amuñu lu ñu moom borom bee moom lépp loolu du kenn ku ñuy jàngal ñu sell ñi rawatina saxaaba yi radiyallahu anhum waaye borom bee ko waxal loolu ñoom ñu jàppe ko noonee waaw tijaratun lan tabur képp nag koo xam ne yow jël nga sa bakkat jaay ko sa borom mi nga ne moo ne moo jël minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ak seen alal yi bi anna lahumul janna weccoo ko li nga xam ne mooy aljana ba looloo tax yuqaatiluuna fi sabilillah ñuy xare ci yoonu yàlla fa yaqtuluuna ñuy faat wa yuqtaluuna ñu leen di faat mu ne wa'dan alayhi haqqan lii mooy wax euh, digg dëgg bi nga xam ne ci borom bi tabaaraka wa taala mu dara warul moo ko war lool boppam ci tawra boo demee ci la tawra di nga ko fa fekk wa injil l'évangile di nga ko fa fekk wal qur'an al qur'an di nga ko fekk waaw te nag yëg leen de wa man awfa bi ahdihi min allah ana kan moo gën a a matal ab digéem ke yàlla amul amul kenn ku gën a matal digéem yàlla kon nag ba mu waxee lool ki nga xam ne moom fa ba'i'un nafsahu ah, fa mu'tiquha koo kële suñu borom ne fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi waaw fastabshiru bëgg leen waay waay waay waay waay waay nekk leen ci mbégte sàkku leen mbégte te borom bi jox na leen mbégte commencé leen di défilé waaw di jubilé kontaan leen na seen àddina yépp nekk feet feetu lan tëggi tama déedéet feetu lan sant borom bi tabaraka wa taala fil ghuduwi wal asal bil qalbi ah wal lisaani wal arkan waaw yooyu yépp bi làmmiñ bi cër yi lépp di sant yàlla fastabshiru kon nag bëgg leen bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi ci njaay bi nga xam ne moom ngeen yaxantu mi ngeen def ak seen borom mu ne wa zalika huwa al fawz al azim tey gis nga lii loolee loolu mooy nga ñaay bu mag <laughs> kon nag kii mooy fa mu'tiquha ku nekk ci lii rek fa mu'tiquha kooku moom daal dinay goreel affranchir na mel ba kanam hein jéng yi mu newoon jéng yi nga xam ne moom lañ ko jéngoon chaîne yiñ ko seene woon moom libéré na ko nan la ko libéré ba mu ko jëlee delloo ko boroomam te xam ne boroomam moo ko mën a libéré mais du boppam du kenn ci kaw suuf mais boroom bi rek ndax la hawla wala quwwata illa billah amul kàttan ngir rëcc amul kàttan ngir def lu baax waaye wala quwwa am amul hawla amul pexe tamit ngir ngir rëcc ngir def lu baax illa billah loolu di ko jaare ci yàlla kon nag kooku moom dafa texe kon yonent bi alayhi salaatu salaam bu ne kullu nnaasi yaghdu fa baa'i'u nafsahu aji jaay boppam a fi ne rek waaw ku xëy rek yaa ngi jaay sa bakkanam léegi nag fa mu'tiquhaa ñii moom wala kii moom na bakkanam te fii borom bi wax noonu la def aw muubiquhaa waaw wala rek mu daal di koy. mu daal di koy sànk waaw daal di koy alak alak bakkanam waaw am na ñoo xam ne ñoom dañoo alak seen bakkan <laughs> nan lañ ko alake ndax topp ash-shaytaan wal hawa dañoo topp li nga xam ne mooy shaytaane ak li nga xamante ne mooy seen bakkan topp programme iblis mi nga xam ne moo waatoon ne dina leen sànk ñu ñëw yombalal ko liggéey bi waaw ñu yombalal ko lool liggéey bi ñooñu moom ah topp shahawaat yi topp seen bànneex yi ba alak seen bakkan teguñu ko ci li nga xam ne moo taxoon borom bi ah, bind ko moom mi ne woon ah, bakkan bi kat moom képp koo xamante ne nii ah, man zakkaaha qad aflaha man zakkaaha waaw waaye waqad xaaba man dassaha waaw waaw qad aflaha man zakkaha qad gëdëg aflaha man ka nga xamante ne ni zakkaha moom moo jël bakkanam tàggat ko daal di koy yar sellal ko te noonu noo koy defee ci ndoxum alquran ak sunna mooy taxaw alquran ak sunna noonu nga koy mën a defe waaw kooku moo texe ca suuratu shams waaye waqad xaaba kuttus na perte na man ka nga xam ne dassaha moom moo sàggan def bakkan ba saggan mu bàyyi ko ci loo xamante ne nii tegu ko ci yoon wi ko borom bi tegloo waaw waaye ni mu def mu topp li nga xamante ne nii mooy alhawa bànneex yi kebe ak yooyu kooku la na nag fa muubiquhaa waaw kooku moom fa muubiquhaa wal iyaadu billaah wal kooku mooy ki nga xam ne nag moo alak bakkanam jaay na boppam alak na boppam waaw alak na boppam allahu akbar kon nag gis nga waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne sa bakkan tegoo ko ci lu neex yàlla tegoo ko li li nga xam ne moom la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi xamal ne kuttus nga xibta wa xasirta wallah waaw kon nag mu ngi noonu jël sa bakkan sóob ko ci mooy yàlla yi sóob ko ci yi nga xamante ne nii laa yusminu wala yughni min ju' yooyu kooku mooy ki nga xamante ne nii fadaa'un eh, eh, eh, aw fa aw mubiquha kooku moo alak li nga xamante ne mooy bakkanam mu ne rawahu hadis bi ki ko soloo mooy muslim mooy al muslim ibnu al hajjaj al qushayri an-naysaburi waaye du moom rek ko solo do al muslim ibnu al hajjaj kese moo soloo bi da hadis bi ah, à part al imaamu muslim ta'ala boo demee ci waa asxaabu sunani al arbaa am na tamit ci ñoom ñoo xam ne ñoo solo xadiis bii nii muy imaam at-Tirmidhi rahimahullah daal na koy solo na nga noon al imaam an-Nasaa'i ak sëriñu imaamu Muslim al imaamu Ahmad ak beneen sëriñam daal imaam ad-Daarimi eh, rahmatullahi alayhi kon loolu mooy xadiis bii nii. kon nag ñu jàll ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu kon al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu xatta nafida maa indahu fa qaala lahum xiina anfaqa kulla shay'in biyadihi maa yakun cindi min xayrin falan addaxirahu ankum falan addaxirahu ankum wa man yastacfif yuciffahu allah wa man yastacfif yuciffahu allah wa man yastagni yugnihi allah wa man yastaghni yughnihi Allahu wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ataa'an khayran wa awsa'a min as-sabr muttafaqun alayhi kon al imaamu Nawawi rahimahullah muy indi xadis bi ci tegu ci buntu bi muy xadis numéro vingt six muy xadis numéro vingt six mu ne wa an Abi Sa'id voilà ñuy jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri gisoon nañ xadiisam voilà fii nii moom wax na anhuma moom ak baayam ndax biñ ko mujjee woon gis biñ gisee xadiisam ba euh, euh, waxul woon foofu radiyallahu anhuma ba ma la euh, bay de radiyallahu anhu la def waaye Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mooy xadiis bi bi muy wax ki faatoon quatre-vingt-dix-neuf fii moom nee na wa an abi Sa'id mu ngi jële ci sayyidina Abu Sa'id Sa'd ibn Malik di Sa'd di doomi Malik ibn Sinan Malik boobu di doomi Sinan al-Khudri bokkoon ko joowoon ci waa euh, Banu Khudra ah, ci Ansaar yi radiyallahu anhuma yal na borom bi gërëm leen ñoom ñaar ndax euh, shahid la woon waaw baayam di Malik ibn Sinan ñu ngi ko faat keroog ci Uhud comme niñ ko waxoon mu ne am na naasam min al ansaar dafa am ay góor ci lansaar mooy ci mbokkam mi yoo xam ne sa'alu rasulallah dañoon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ ko laajee ngir mu defal leen ay xéewal fa a'taahum mu daal di leen jox waaw summa sa'aluhu ginnaaw gi ñu delluwaat laajaat ko fa a'taahum mu joxaat leen hatta nafida ma inda ba ni nga xamante ne nii la ne fa moom ci lay jeexe mooy la ne fa moom jeex takk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara newatul fa moom fa qaala lahum mu ne leen hiina anfaqa kulla shay'in bi yadihi bi nga xam ne ci la joxe dépensé lépp loo xamante ne nii moom la dépensé lépp lu ne woon ci loxoom keroog jox na leen ko ba lépp jeex mu ne leen maa yakun min xayrin lépp loo xam ne lu nekk la fi man min xayrin ci alal falan addaxirahu ankum duma ko jël denc ko ngir man wëllif leen déedéet loolu man yonent ma lay saa saam duma ko def mooy lu ma am dama koy bokk ci yéen amul lenn loo xam ne dama koy jël préféré ko man pour man lu nekk fi man rek ci alal falan addaxirahu ankum duma ko jël de ko sama bopp tëj ko denc ko ngir man déedéet wéetoo ci déedéet du wane tabeem gu rëy alayhi salaatu wassalaam hein wam mu ne leen nag waman yasta'fif yu'iffahu Allah képp koo xamante ne nii day sàkku ci bakkanam ak doylu téye sa bopp bañ nekk koo xam ne di laaj rek li nekk ci loxoy nit ñi ku mel noonu fexe yar boppam ci loolu waaye di sàkku borom bi may ko mu am jikko jooju nga xam ne du nekk di yuttamteku ci li nekk ci loxoy nit ñi poche nit ñi compte nit ñi mu ne kooku de doylu képp ku doylu téye sa bopp sàmm sa bopp téye sa bopp ci lu leneen ci lu keneen am nga téye ji sa bopp ci alalu àddina kooku na xam ne yu'iffahu Allah borom bi tabaaraka wa dina ko def mu nekk koo xam ne ku mën a sàmm boppam lay doon waaw kii rek li nekk ci loxooy nit ñi dina ko sàmm ci yu yi mu aaye waaye dina ko may ak doylu muy doyloo rek li nga xam ne moom la borom bi dogal ngir moom moom la ko boroom bi jox waaye même bu dee ne xaw naa xat na ci moom du xool walla di laaj wala di tàllal loxo wala di courber le chef wala di kemande ngir euh, dara déedéet mu nekk nag ku ku def loolu rek boroom bi dina la may loolee yu'iffahu Allah borom bi dina la may nga mën a sàmm wa man yastaghni yughnihi képp koo xam ne. day sàkku doylu ci boroomam tabaaraka wa taala hein képp koo xamante ne nii dafa doylu ci li nekk ci poosu nit ñi doyloo li ko boroomam yàkkal kese ak li mu ko xéewale bàyyi di yëppamte ko lu keneen am ak lu ñeneen am ci wàllu alalu àddina ak matérielu àddina yughnihi Allah borom bi dina ko defal koom waaw bi dina ko defal koom te koom gi mu koy defal moo gën koo moo gën mooy mooy xayru koom mooy koom yi gën comme ni yonent ba saa saa waxoon ne laysa al-ghina bi kasrati al-'arad waaw walakin innama al-ghina ghina an-nafs mu ne nekkul laysa al-ghina woom ñu naan sawaaya riche loolu nekkul bi kasrati al ci bari loo dajale ci bari loo xamante ni nii ay gaar gaar ay matériel ay alal yoo dajale du lool de waaw waaye innamal ghina dëgg-dëgg li nga xamante ne nii nag mooy mooy koom dëgg-dëgg mooy ghina nafs mooy nga yow nga nga nga moom sa bakkan loolu lañ boo gisee euh, boroom xam-xamu suufi yi anhu di wax naan ay fexe dominer bakkan faat bakkan lii kese la mooy boroom bi may la yow wa man yastaghni yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah yeneen saa saam ne koom nekkul bari la loo dajale waaye koom gi nga xam ne moo tax ñuy wax dëgg-dëgg ghina nafs voilà mooy sa bakkan nga woomal ci sa bakkan mooy nga noot ko ci noo koy noote ci bil qur'an wa sunnati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam nga xam ne day doyloo li ko borom bi jox di doyloo boroom bi waaw kon nag mu ngi noonu boroom bi nag dina la may loolee kon nag wa man yastaghni ku doylu rek waaw bañ a nekk loo kii rek nga ñaan lu nekk waaw day metti nag nga mën a kii mais nga mën koo muñ nga jàpp ci muñ googu jàpp ci li nga yor waaw mu ne kooku boroom bi dina ko womal wa man yatasabbar yusabbirhu Allah képp koo xam ne mooy sàkku boroom bi tawféexal ko defal ko li nga xam ne mooy mën a muñ buy tukkee ci boroom bi ah moom mi nga xam ne moo ne wasbir wa ma sabruka illa billah moo wax yonentam bi habibullah salawatullahi wa salaamu alayhi ne ko muñal te nga xam ne sa muñ gi du jaar du jóge te bu jógee du jaar lu dul ci yàlla kon nag képp koo xam ne wa man yatasabbar ku sakku ci borom bi mu jàppale la ci mën a muñ waaw kooku de tamit di téye boppam ci yi nga xamante ne nii lu lu lu keneen am la mu muñ ko xam ne lii du mbiru boppam waaw waaye di teg bakkanam ngir muy mën a ngaar dajjoo di yenu li nga xam ne mooy ah coono yi muñ loo xam ne danga nga koo bëgg waaye moomoo ko waaw ngay jaaj daar dool ngay yenu lool di ko supporter ngir di muñ waaw di muñ gis nga bunt bi ban bunt lañ ne muñ wa man yatasabbar waaw kon di sàkku muñ ci borom bi mais di fexe yow nga yar sa bopp ci muñ waaw loo xam ne da koy bëgg lool borom bi xaraamal ko nga muñ ba waaye loo xam ne mooy jaamu yàlla sa bakkan mu diis comme muñ leen waxoon alhamdulilah ala an fii yooyu nga fexe di ci yar sa bopp. bu dee ne du la borom bi defal jibiliyan loo xam ne dala ko yaraale dala ko mooñaale kon nag képp koo xam mooy ay jikkul yi nii yëpp mooy ne bu yonent la leen saa di wax mii mooy day wane ne nekkul ne c'est inné tout le temps du ku juddu rek am nga lool mais képp koo xam ne fexe nga ji di yar sa bopp ci téye sa bopp al afaafu waaw al ghina waaw waaye as ku ci fexe di ci yar sa bopp. dina metti waaye noonu la borom bi di la ko may après ngay sukkandikoo ci borom bi ngir mu defal la jikko yooyu ngay jikko woo jikko ya nga xamante ne nii mooy jikko yoo xam ne ilaahiya lañu xuluqul laas waaw ko ñu borom bi la borom bi mi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy ki nga xamante ne nii moom mooy ki woomal. inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin waaw ngay dellu ci moom ngir mu may la yooyu yeneen ba lay saam alayhi salaatu wasalaam teg ci ba léegi luy am lëkkaale buntu biñ ne wa maa u'tiya ahadun 'ataa'an xayran wa awsa'a min as-sabr mu ne wa maa u'tiya te joxuñu ahadun kenn 'ataa'an may borom bi defalul may benn mbindeef hein xayran bu gën wa awsa gina yaatu hein mina sabri ci muñ lo oh, ce n'est pas une mince affaire yonent ba lay sa sa bokoo de waaw yonent bi alay salaatu salaam moo ko wax moom moo ne wa ma utiya ahadun te mooy as-sadiqul masduq mooy ki nga xam ne mooy ki dëggu moom lañuy ñuy dëggal nee na joxuñu kenn lu gën hein li nga xamante ne lu gën te gën a yaatu li nga xam ne mooy muñ te ñooñu la borom bi di def ay ay ay imaam comme ni wax ci suuratu sajda wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun wa ja'alna minhum ñu def ca waa banu Israa'il alayhi salaatu wa salaam ca doomam ya ci ñoom ma sëq ci def ñu a'imma ay njiit waaw yahduuna bi amrina yoo xam ne dañuy gindeeku di jaar kese ci sama sharia bi ma leen teg yi wahyu bi ma leen di jox ak yi nga xam ne moom laa wàcc ci sama ndigal nag ak ci sama wahyu lamma sabaru kañ lañ nekk ay imaam keroog ba nga xam ne ci lañu muñ wa kaanu bi ayatina yuqinoon waaw te dañoo nekkoon dong ci suñu laaya yi dañ ci amoon kóolute ñoom nekku ñoo xam ne dañ doon dengi dengi ci dogal yàlla yeeg naan boo baa wóoru na am déedéet ñoom melu noonu ba borom bi def leen li nga xamante ne ni moom la leen def kon nag mu ngi noonu hein te moo te yonent yàlla yi saa saa noonu lañ ci mu ne walaqad kuddibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzzibu wa uudu hatta ataahum nasruna wala mubaddila li kalimaati llah wa laqad jaa'aka min naba'il mursaliin te suuratul an'aam suñu boroom ne wa laqad kuzzibat dëgg-dëgg weddi woon nañ rusulun ay ndaw ay yonent yu ma yónni woon alayhimu salaatu wa salaam min qablika lu jiitoon yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la fi jëkkoon a ñëw ci fii ci suuf si fa sabaru waaye bañ leen weddee nuñ def dañoo muñ borom bi la na leen ràng li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa ne borom bi joxul lu gën ah dina yaatu kenn lu dul muñ loolu la leen ràng moo tax ñu mën a ngaar naaj ñoo mën a supporter lañ leen doon teg fa sabaru yu muñ ala ma kudribu ca kaw lañ leen doon weddi naan waxu ngeen dëgg yàlla yónniwu leen du ngeen dara ay imposteur ngeen wa uudu ñu leen di lor ñuy muñ li nga xam ne mooy lor ya nga xam ne suñu ndimbal nag ca la leen di fekk mooy ndimbalul yàlla moo tax mu ne inna ma'al usri yusra waaw kon il faut metti di am waaye yomb yomb ngaa nga ca kanam yonent yi alayhimu salaam loolu la leen borom bi defaloon muy lu gën a lu gën te gën lu mu joxul kenn lu gën li nga xam ne mooy muñ kon nag bu dëppoo buntu muñ bi ñu ne ñu xam ne kon qualité la boo xam ne dama nekk benn euh, jikko boo xam ne nit manula baax lu dul mu jikko ko waaw waaw fexe di ñaan borom bi mu lay may muñ même bu dee amoo ko gaaw a réactionnaire gaaw a mer gaaw a kii mais ngay fexe bi ci yar sa bopp xool alquran di fexe di dëkkoo dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la mu doon kiiwee naka lañ ñëwee nan lañ doon jëflanteeg moom ci ñoo xam ne fële la ñuy jógee gisoon nañ bee waay ah bi nga xamante ne ca raw kaw kaw bi taxaw fële di ko yuuxu ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alayhi mu yuuxu ca kaw comme moom rek ndax yërëm yërëm ba ne gu réy gu am ci moom ndax bañ kàddoom féete kaw kaw bi féete kàddoom moom ay mbiram yàqu mu yuuxu tamit comme baaxam ne ko um ak yu mel noonu ak yi nga xamante ne nii daanaka lu metti lu ne teg nañ ko ko waaw waa Quraysh waa Taif waaw lu ne ba malakul jibaal dikkal ko ba mu jógee Taif Seyna Jibril ne ko kii mooy malaaka mi yor bi borom bi jox montagne yi muy muy yonent la saa saa mu ne ko sama borom moo ma nee na boo gërëmee ma jël ñaari montagne yi dóor leen ko ñoom alak leen léegi yonent ba lay saab saab ne leen laa yaa malakal jibaal ne ko déedéet yow malakul jibaal yow malakam mi yor montagne gi gis muñ googu waaw mu ngi noonu waa Quraysh ak ñu def yëpp mu ne izhabu fa antumu turaqa ñu ko def yëpp Uhud raye ko lu ne bàyyi te ay saxaabaam moom ci boppam bàyyi wuñu ko ci yaramam ci ay gaañ-gaañ yi ñu ko teg ak li ñu def yëpp mais kaw bi mu leen jekkoo bi mu ubbee Quraysh ubbi fatxu Makka ubbi Kaaba ji lan la leen wax ma zanantum bikum ana lan ngeen yaakaar lan ngeen jort ne man moom laay def ci yéen ubbi na lépp lépp di ay drapeau yu islam Quraysh yi ñu jotul woon a daw am na ñoom dañoo daw ñoom Safwan ibn Umayya Safwan dafa tawoon ne moom day ndaw moom ñoo ñooy Ikrima dañoo daw lool ginnaaw gi yéenee riis te ñu dumale waaw ñu daw ña fa desoon amatuñ leneen fuñ jaar te Yonent sallallahu alayhi wasallam xoolal ba muy ñëw ni ñu leen sécuriser man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa fa huwa aamin wa man daxala al-masjida fa huwa aamin <laughs> képp ku dugg ci kaaba gi jàkkaay kaaba gi nekk na ci sécurité ku dugg kër Aba Sufyaan fa huwa amin waaye képp ku dugg këram daal di tëj buntam fa huwa amin digg leen ne lan ngeen yaakaar moom laa leen def ñu naan ko anta akhun karim ibnu akhin karim yow de mbokk mu tedd nga ta baax ji ko sa baay itam di doomu ko mel noonu <laughs> sa baay abdallah noonu la meloon waaye sa baay abdul muttalib noonu la meloon kon nag doo def ci ñun lu dul lu baax mu ne leen idhabu fa antum tulaqa dem leen yéen ñi nga xam ne affranchir nañ leen waaw jéngi ti nañ leen ba nañ leen ngeen dem vous êtes libre waaw nga gis muñ boobu mooy jekku man waaye nga muñ te yàlla tax kon nag ah wa ma utiya ahadun ataan xayran wa awsa'a min as-sabr mu ne hadith boobu muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi mooy kon al imaam al buxaari ak al imaam muslim ibn al hajjaaj abul husayn ñoom ñoo ko solo rahmatullah alayhi waaye naka noonu al imaamu malik ibn anas ibn e, al imaamu malik ibn anas al asbahi rahimahullahu taala daal dina koy solo tamit naka noonu daal dina koy solo al imaamu ahmad al imaamu daarimi ci waa ahlu waa sunanul arba'a